ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da nag inshaa ñu ñëw fi nga xamante ne ni lañu yemoon ci xare Uhud bi ñuy tënk gis nañ kon keroog ni nga xam ne waa Quraysh noonu lañu faate faat yu bari ci waa jullit ñi faat nañ ci ñoom loo xamante ne mooy juróom-ñaar fukk lañ faat comme lu toll nii li jullit ñi faatoon rek ci jullit ñi ñoom lañu faat ci waa Quraysh nag am na ñu ne ay vingtaine daal lañ faat ci ñoom voilà mooy ay vingtaine ay ñaar fukk lu teg wallahu ta'ala alam léegi nag kon gis nañ li Abu Sufyaan waxoon ci jamaay bi ñu weesu ne nag bu ngeen wàccee ci suuf bi ngeen fi gis ñoo xam ne daggaate nañ leen ci seen mbokk yi man nag gërëmuma ko diglewuma ko waaye naqariwuma léegi nag bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam bi waa Quraysh di dem noon ci la wax seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi algaalib radiyallahu taala anhu wa arda ne ko toppal ma leen ngeen xool bu dee ne dangaa gis ñu di jël seen seen fas yi <coughs> seen gëléem yi daal di koy mooy daal pour nga xoolal ma ci gàttal daal ndax est ce que Medina lañ jëm ñoom ñii comme que ñoom fañ newoon moom ñoo gënoon a jege Medina ndax dañoo leen ñu ngi ñibbi ñoom waa Quraysh est-ce que fa la ñuy dem wala Makka lañ dem biñ demee daal ci gàttal Seydina Ali ibn Taalib ñëw daal wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam luy wan ne ñoom Medina ñoom ñu ngi jëm Makka léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di nag mi ñu wàccee nag ci kii bi bi ñu toogeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waa ana kan moo may seetal nan la Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu def moom la njëkk a keroog léegi nag biñ demee daal ci gàttal xool ko te tuddoon nañ ci ñuñ faat keroog fekk moom muy waaj a faatu salaam moom de moo ma wax ne ma xool ci lan nga nekk ndax ci ñu faatu ñi ñu ñi ñu gaañ wala ñu ñu faat tey lañ bokk nee na mu fekk ci say ci jamonoom yi mujj ci kaw suuf mu ne ko man mii de damay faatu ci ñi faatu laa do laa bokk léegi nag daal di jottali yonent bi alayhi salaatu wassalaam sama nuyu ta nga wax yan sama mbokk yi muy al ansar ne Sa'd ibn Rabi' daal wa ginnaaw gi waxal ma yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yal na la boroom bi fayal fayal ñu yiiw goo xam ne masu koo fayal bu yonent ngir xeetam léegi nag te nga yëgal sama ñi nga xam ne sama ñoñ yi daal di leen jottali sama sama nuyoo te ngeen wax leen ne man Sa'd ibn Rabi' maa leen di wax bés bu amu ngeen benn ngànt fa yàlla bu ngeen xoolee ba dara luy metti daal di dal yonent mi alayhi salaatu salaam fekk am ngeen benn bët bu yëngatu kenn ci yéen ngeen di xoole ba yonent mi alayhi salaatu salaam am lu ko dal lu metti loolu du ngeen am benn ngànt fa seen borom tabaaraka wa taala ci ginnaaw noonu nag ci lañ wàcce di xool <clears throat> ñi nga xam ne ñooy blessé yi ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di gise ni nga xam ne noonu lañ def Seydina Hamza ibn Abdil wi dagg nañu xol bi génn ko daal di dagg nopp yi bakkan yeeg tànk yi fu nekk daal gaay daal dinañ fay doggati doggati fu nekk ñu daal di ko fay dagg ngi la yonent bi alayhi salaatu wassalaam njàqare gu rëy <clears throat> daal di ko koy dugg nag mu ne gis nga ñii de wallaahi bu ma borom bi mayetee ba ma jot jot jekk waa Quraysi ñii benn ci àddina ci yo ci ci beneen xeex dinaa faat ci ñoom ñi nga xamante ne nii dinaa daggaate ci ñoom loo xam ne jullit ñi ma suñu mooy arab yi ma suñu nenaa rey ci ñoom <clears throat> daggaate ci ñoom trente personnes ci ñoom léegi nag julli ñi biñ gisee loolu ñoom itam ñu wax loolu liy xa njàqare gi dal yonent bale saa saam ñu ne ñoom bi dinañu def loo xam ne arab yi ma suñu koo xam daggaate leen ci la suñu boroom nag daal di waxee ne wàccee li nga xam ne lay salakam ne ne ne ko ne ko déedéet mooy fay wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lis saabiriin wasbir wa ma sabruka illa billah ca suuratu li comme ni ñu ko gisee moon mu ne buñ leen tooñee buñ leen defee lu metti buñ leen nekkee ñoo xam dañ leen a mbugal bu ngeen di fayu na ngeen fayu lu toll ni lañ leen def waaye nag <clears throat> wala in sabartum bu ngeen muñee loolu de moo gën ngir muñkat yi biir mu ne kantaayoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la daal ci sa bayteex bi metti na waaye muñal te nag sa muñ gi bu mu nekk lu dul nga koy jaare te yàlla kese tax léegi nag mu ngi noonule <clears throat> mu ne wala tahzan alayhim bul am benn njàqare ci ñii dee ñoom bu lam benn njàqare wala taku fii dayqin mimma yamkurun kanta ñoom yéeféru Quraysh walaa tas tahzan alayhim bul am njàqare seen kaw de toute façon ku ci faatoo nii dinaa lu mbugal wala taku tabul nekk fii dayqin ci li nga xam ne mooy xat-xat mimma yamkurun ci li ñuy teg ay plan ngir fay sama diine ji lool doo am léegi nag ci noonu la ci lañ gis am na ñoo xamante ne nii ñoom gaa yi dañ leen a ray comme ñoom waxoon nañ la Anas ibn Nadr mi nga xam ne moo noon gaa yi moo lu ngeen toog fii nii bàyyeeku ñu ne dañ nañ ray nañ yonent ma la saa saa mu ne mais jóg leen ngeen ngeen faatu ci lim faatu mu dem xare ji ba ni nga xam ne noonu la faatu moo tax Sayyid ibn Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent ma la saa saa ah man de tey ah Anas ibn Nadr li mu man defuma ko de keroog yu manuma ko li man manuma ko loo taw takat Seyna euh, Saad ibn euh, kii ak bokkoon na ci ñu ne woon ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne damaa dajeeg moom mu naan mu jëm ci Quraysh yi ci waa Quraysh yéefér yi naan naan maa ngi jot riixal na duuna Uhud xaal xeetu àjjana mu may xeeñ fii rek ci Uhud dugg xare ba niñ koy faate dañ koo faat keroog dañ koo dóor a dóor ba keroog mooy ci ay jam-jam ak ay fett ak ay paak ay jaase lu ne ko xàmmee te ci baaraam yi la gis ci la xàmmee na kii mooy frère am c'est sinon xar kanam beeg yaram bi kenn manu ko woon xàmmee kon noonu daal la si daal di def daggaate ñu baree bare bari keroog léegi nag lii daal bi amee ni <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne naka la ay nit di texee ñoo xamante ne nii ñoom ñoo naccal seen xar kanamu yonent daal di damm li nga xam ne daal di koy naccal nii ci la suñu borom wàccee li nga xam ne lay salaka min al-amri shay ne ko amoo ci mbir yi dara mooy ne ñii ba li ñu def garaaw na lool waaye ndax dinañu tuub ak ah du ñu tuub ak loolu loolu ci sama loxol nekk nekkul ci loxoy jaam bu man di doon walaw kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbir mi daal noonu la ci la yonent bi alayhi salaatu xam ne ñooy ñi faatu ngir ñu denc leen Seydina xam moom keroog bi ko sëram déggee muy Sayyidatuna Sufayya <clears throat> sami Safiya bint Abdul Muttalib bi mu déggee ne faat nañ rakkam magam mu rakkam dafa daw daal di agsi yor ay yére bi mu ñëwee Seydina Zubayr gis ko doom ji ne yii kee de sama yaay la daw ci kanam mu ne ko jógal fii mu ne ko yonent bi alayhi salaam nee na nga taxaw mu mu ne ko ah nan moo lan moo ne ko damaa dégg ñu ne faat nañ sama frère bi muy mu ne ko waaw kon nag léegi ma ñëw daal lii lépp nag dañuy muñ ngir yàlla mu ne kon mën naa dem gis ko ci la dem gis ko daal di koy ñaanal yonent indi yére yooyu bi ñëwee nag fekk Seydina Hamza am keneen jullit bu noonu ci wetam yére yi ñoroon ñu daal di tegoo bant daal ndax yére kaw ak yére suuf biñ ko tegoo bant léegi nag yére yi kenn jotul benn jotul kenn voilà léegi buñ muuree xëccee yére bi ci kaw bopp bi tànk yi day feeñ buñ ko wàccee ci tànk yi bopp bi day feeñ noonu lañu yonent ba lay sa saam nag keroog bi nga xam ne ci la leen di <clears throat> teg foofu di leen jullee li mu def mooy dafa euh, dafa kii mooy sang kenn sangu leen la kese lañ sang te laaj na li tax malaaka yi ko doon sang alayhimu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu léegi da doon laaj kan ëpp lu mu jël ci alquran ci ñooñ la doon jiital noonu loolu la demee ci gàttal daal ba li nga xamante ne nii noonee lañ denc waa Uhud léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw loolu le léegi nag mu taxaw ñaan borom bi tabaaraka wa taala daal di koy dagaan daal di denc li nga xam ne moom la fi Quraysh Quraysh daal di def waaye delloo borom bi tabaaraka wa taala njukkal malgré lii leen dal ci li nga xamante ne nii mooy lu metti lii leen dal kon nag mbir maa ngi noonu le daal ci gàttal bi ñuy ñibbi nag ñuy dem Medinatul Munawwara bi ñuy romb foofule <coughs> ñu romb ab jigéen ci lañ rombe xam na bint Jahsh nekkoon sœuru Sayyidatu Zaynab soxnaa yonent bi alayhi salaam moom bi muy ñëw yi ci mooy bi ñu déggee xabaar bi jullit ñi di ñëw ñu dajeek moom ñu ah, ah waaye yooyu siggil ndigaale ko wax yu mel noonu quoi yu santal sa borom tuddal sa boroom faat nañu sa baay tex muy Hamza waaw mu daal di gaal moom xaw naa koo touché waaye ñu ne ko faat nañ tamit ki nga xamante ne mooy sa frère muy jax ibn Jahsh xaw na koo kii mais biñ ne ko faat nañ sa jëkkër di Mus'ab ibn Umayr mu yuuxu yuuxu ba yeneen tamit ah, moom li mu doon ci soxna mooy daa màgg lool moo tax ci boro ci soxnaam léegi nag am benn femme boo xam ne moom dañoo dajeeg moom naan ko faat nañ sa baay te mu ne garaawul nañ sa baay mu ne garaawul sa rakk garaawul mu ne man daal laaj li ma leen di laaj yonent bi alayhi salaatu lan la def ñu ne ko mu jàmm mu ma ne loolu war leen ma ko bañ wan ko yonent bi alayhi salaatu salaam xool yonent bi alayhi salaatu salaam nii ba gis ko ne kullu musibatin ba'daka jalal ne bépp musiba bu man a dal rey nañ baayam jabaram doomam yooyu yëpp mu ne loolu lépp garaawul comme que gis naa yonent bi alayhi salaam mu nekk ci jàmm bépp musiba bu ñu dal ginnaaw bu dee ne yow yaa ngi nii rek gis nañ la loolu moom lu néew la voilà <laughs> allahu akbar kon nag mu ngi noonu le kon nag loolu daal mooy ci li nga xamante ne nii ci gàttal lool nii la demee ñoom Seydina Jaabir nag bi mu yëgee ne baayam faat nañ ko ci la génn di ñëw di jooy ak kafaaram yi di jooy ci Abdallah ibn baayam <coughs> Abdallah ibn di jooy di xëcc bi yi yuñ ko sàng di xool di jooy yonent ma alei saatu salaam na ngeen jooy ko wala ngeen ñàkk koo jooye yem malaaka yi ñu deñ di ko muur ba ni nga xamante ne nii noonu lañ koy yëkkatee kon nag mu ngi noonu ne ko nag <coughs> ak ñooñu daal ci gàttal daal mu ngi noonu noonu la xare bi jeexe wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama xanaa bii di ñëw insha allah dinañ wax lu tuuti ci xare bi ci tegu ndax xare boobu tamit muy Hamraul Asadi mooy parce que alquran da koy wax après ci ci aaya yii ñu gis ñu war a gis ci la ko dugalaale muy xare bi nga xam ne moo ci tegu moo xew ci suba ga xam nga Uhud bésu samedi la woon te dimanche ba am na beneen